fa yaqulu al-imaamu al-haafidu Abu Zakariya Yahya ibnu Sharaf an-Nawawiyyu ad-Dimashqiyyu ash-Shaafi'iyyu rahimahu Allahu ta'aala fi kitaabihi Riyaadu as-Saalihiin min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaati wa salaam fil baabil taasi'i wa salaasiin ba'dal mi'atayn baabu fadlil ibaadati fil harji wa huwa al-ixtilaatu wal-fitan wa naxwuhaa kon walillaahi alhamdu wal minna ginnaaw bi ñu gisee ci suñu jotaay bii ñu génn ci jeexaloon chapitre deux cent trente-huit doon wax baabu fadlil mamluuk alladi yu'addi xaqa allahi taala wa xaqa mawaalihi bunt bi doon wax ngëneelu e, ki nga xamante ne ni dañ koo moom muy almamluuk bi nga xamante ne ni moom day joxe li nga xamante ne nii mooy xaqu yàlla waaye di joxe xaqu ña ko moom loolu xadis bi ci mu mujjoon gis mu doon xadis mille trois cent soixante-cinq woon wa anhu radiyallahu anhu muy sayyidina Abu Musa annahu qaala qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam salaasatun lahum ajraan tani mu jeexa walillahi alhamdu wal minna tey war a gis waxoon nañ la ñu ci dernier virage ñaari chapitre moo ñu dese te bii ñuy gis waxoon nañ la benn xadis képp dong la fi al imaamu indi muy xadiis bi nga xam ne moom lañaa gis muy bunt bi bokk laata ñuy dugg ci xadis muy chapitre deux cent trente-neuf mu ne baabu buntu fadlil ibaada ngëneelu jaamu yàlla fil harj waaye lan mooy al harj mu ne wa huwa kàddu gii nag nga dégg xaaral ma wax la nu muy tudd nu muy tekki wa huwa te moom al ixtilaatu mooy pëccëxoo mooy jaxasoo jamonoy discorde wal fitan ak fitne yu mag yi wa naxwuha ak yu mel noonee alxërju mooy jamonoy njaxas waaye euh, noonu la al imaamu tekkee nii dinañ gis insha allahu taala euh, li nga xam ne ci xadiis yonent sallallahu alayhi wa sallam nga xamante ne moom noonu la ñëw di tekkee lan mooy alxërju insha allahu tabaraka wa taala kon mooy jamono ji nga xam ne parce que foofu yonent bi alayhi salaam dafa tekki al harju al qatl waaw te loolu mooy jamonoy fitna yi nga xam ne raayaate yi day bariwaate ray wala sax rayante yi waaw rayante yi takkarnaas yi waaw ndax jamonoy discorde la jamono pëccëxoo jamonoy fitna yi nga xamante ne nii ah alxërju nag day bari waaw yonent bi salaatu wassalaam bañ koo waxee lan mooy alxërju mu ne alqatlu waaw ci yenn riwaaye mu def siiñu li nga xam ne mooy dóorante dox ak faat rek waaw kon loolee alxërju mooy jamono ji nga xam ne jamonoy pëcc xuula jamonoy ñàkk ànd jamono yi nga xamante ne nii ak wute gu rëy rëy rëy rëy rëy yi nga xam ne mooy xew ci diggante way ngëm yàlla yi wal iyaadu billah wal iyaadu wallahi billah kon jamono jooju nag ah ah <laughs> jamono jooju moom bu jamono jooj xewee jamonoy jaamu ci yàlla rek ngëneel gu nekk ci loolu nga xam ne nit ñi dootuñ talati leneen talatuñ seen boroom seen bakkan ak seeni bànneex képp bi nga xam ne moo leen jañ ak iblis ak toppi bànneex ci rayante seetatuñu yàlla ci dara waaw seetatuñu yàlla ci dara amul lenn loo xam ne dinañ dem ba koy def ne ah amaana yàlla lool déedéet seen yoon newu ci waaw ittiba'u an-nafs wal hawa wash-shaytan ad-dunya kese fii xew waaw loolu nag euh, commencé na am bu yàgg waaye bi yonent way saasaam di wax loolu jamono jooju surtout ba ñëw ci hadith sayna Abu Hurayra mooy bu ja àddina bi waaj a tukki xam na ñun ci mais bu kenn yaakaar ne loolu day wane ne mooy àddina bi ginnaaw suba lay tukki déedéet loolu dinañ ci ñëw insha allahu tabaraka wa taala léegi al imam fii fi benn xadis ci bunt bi mooy xadis mille trois cent soixante-six al imam al xaafidu an-Nawawi taala mu ne an Ma'qil ibn Yasaar radiyallahu anhu annahu qaala qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam al-ibaadatu fil harji ka hijratin ilay rawaahu Muslim rahimahullahu ta'aala kon al-imaam al-haafiz an-Nawawi mu ne waan mu ne an Ma'qil man andiwu fi laaya benn xadis kese alhamdulillah mu ne an Maqil ibn Yasaar gis nañ fi xadisam ci Riyaad bi muy Maqil ibn Yasaar radiyallahu taala anhu mu ne mu ngi jële ci moom waaw ah si waaw gisoon nañ fi xadisam kay hadis 654 bi wa an abi ya'la maqil ibn yasar radiyallahu anhu annahu qaala sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul ma min abdin yastar'ihi allahu ra'iyya voilà yaa ngi fàttalu hadis boobu moom la woon waaw te mooy benn hadis buñ gisoon ci moom bii mooy ñaareel te mooy bu mujj waaw c'est vrai que Riyad bi boobu kese la gisoon c'est normal que <laughs> affaire bi niru ne bon est-ce du man nii di wax maa juum non adi six cent cinquante quatre euh, la ñu kaa yaa hadratal fayyid waaw ci baabun mooy chapitre baabu amri wula amri bir rifq bi ra'ayahum wa nasihatihim ala foofu la ko gisoon walillahi alhamdu wal minna hmm? kon euh, moo doon deuxième hadith bi ñu gisoon ci buntu boobee chapitre boobee bii nag mooy ñaareelu haditham te mooy dernier haditham ci buntu bi Seydina Maqil ibn Yasaar radiyallahu anhu mu ne taalibe la woon ci Yonent bi alayhi salaatu wassalaam mu ne ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam al ibaadatu jaamu yàlla jaamu yàlla de fil harji ci jamonoy fitna fil harji ci jamonoy rayante jaxasoo jullit ñàkk benn nekk nekk benn jamonoy pëccëxoo jamonoy fitna yi jaxasooy mbiru nit ñi ci ñàkk déggoo jaamu yàlla ci jamono yooy ka hijratin ilay képp koo xam ne noot nga sa bakkan noot topp bakkanu ñeneen ndax am na ñoo xam ne ñoom ay supporters lañ il combattent pour pour des causes yoo xam ne sax ñoom personnellement jaruñu leen tous amuñ ci dara waaye comme ça alma toppee lañu dañuy dee sax boo leen laajee ci lax lu ngeen dee duñu xam lu tax ñu dee te yonenti way saa sax bokk na yam doon wax <laughs> waaw nit day faatu boo ko laajee nan lay lu tax mu faatu fii mën a doo wax lu tax wal iyaadu billah waaw ki nga xam ne nag fexe na maîtriser boppam sori fitna yu mag yooyu waaw ndax alal ji day bari ñeen nañu la boo àndee ñun lii da koy am alors que boo fi bàyyee yooyu yëpp ah gis nga doo am nangam ak nangam waaw te gaa yi mën nañ la mere ah temps bu nekk bu gisee ne yow àndoo ci kenn wala groupe bu nekk gis ne yow mii ñoom li ñu nekk nekkoo ci yow lañuy def noon ak nangam ak nangam yooyu yépp teewul mu teg mu teg leen fële ta ahsana rafetal ibadata rabbih jaamu boroomam kooku mu ngi mel ni keem ki nga xam ne dafa gàddaay jóge woon medinatul euh, makkatal munawwara euh, makkatal mukarrama ñëw medinatul munawwara man ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam <laughs> waaw mu ne xadis bi rawaahu muslim mu ne al imaamu muslim moo ko solo léegi la ak bu njëkk bi mooy est-ce que ko solo ñu la la déedéet sëriñam ni al imaamu ahmadu ibnu muhammad ibnu hanbal solo woon na ko jiitu waaye na ko noon al imaamu at-tirmidhi ak al imaam ibnu al qazwini rahmatullahi ala al jamii alimamu muslimu rahimahullahu taala mu ngi ko indi kitaabul fitani wa ashraat as-saa'a baabu fadli al-ibaadati fil harj voilà ah mu ne haddasanaa Yahya ibnu Yahya mu ne sunu sëriñ di Yahya ibnu Yahya di Yahya ibnu Yahya ibnu Bakr ibnu Abdirrahmaan ibnu Yahya ibnu Hammaad at-Tamiimiyu alhandali mawlaahum alminqari abu zakariya rayhaanatu nisaabu rahmatullahi alayhi génn àddina deux cent vingt-six qaala mu ne axbaranaa Hammaad ibn Zayd mu nekk ñu xabaare mooy Hammaad ibn Zayd ibn Dirham al-Azdiyu al-Jahdamiyu abu Ismaa'iil al-Basriyu al-Azraqu rahimahullah génn àddina même année que imaamu Maalik muy cent soixante-dix-neuf waaye am nañu ne cent soixante-dix-sept wallaahu ta'aala A'lam rahimahullahu ta'ala an Mu'alla ibn Ziyad moom Hammad mu jëlee ko ci Mu'alla ibn Ziyad di Mu'alla ibn Ziyad al-Qurdusi Abul Hasan al-Basri rahimahullah kañ la gane àddina kañ la génn àddina dajuma ko rahimahullahu ta'ala an Mu'awiya ibn Qurra mu jëlee ko ko naan Mu'awiya ibn Qurra ibn Iyas ibn Hilal ibn Riyab al-Muzani al-Fihri Abu Iyas al-Basri rahimahullahu ta'ala génn li nga xamante ne mooy àddina mooy cent treize moom mi mu ngi gën àddina l'an trente-six hein l'an six mooy bi Seydina Ali di door a nekk xalifa bésub jamal voilà ñu ne yawmul jamal yi waaw mooy euh, jàppante boobu xewoon diggante euh, Seydina Ali ak ñi àndoon ak moom ak ñi àndoon ak euh, ñoom Seydina Talha Seydina Zubair ak Sayyidatu Aïsata radiyallahu anha ndax gëléem gam waroon sax moo taxoon ñu tuddee ko aljamal euh, euh, li nga xam ne mooy jote boo bële euh, moom bés boobu bés boobu la juddu moom ni Muawiya ibn Qurra voilà génn àddina cent treize rahimahullahu ta'ala an Ma'qil ibn Yasar mu jële ci ki nga xam ne mooy Ma'qil ibn Yasar li taalibe yonente mi alayhi salaam di Ma'qil ibn Yasar al-Muzani Abu Ali ñi Abu Yasar ah ñi ah, ah, ah, moom kii la ah su ngeen Abu Ali Abu Abu Yasar Abu Ya'la la ni Imaam An-Nawawi waxoon ñu ne loolu lépp jarul xëccoo <laughs> am na sax ñu ne Abu Abdillah ma dolli la ci beneen. radiyallahu ta'ala anhu nekkoon saxaaba yonent bi sallallahu alayhi wasallam génn àddina. après la année soixante yi am nañu ne nag la cinquante six euh, fa mu génn àddina mooy Basra fekk na bay'atu ridwaan ña nga xam ne ñoo jaayante woon ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tahta shajara ah, kon mu ne am na Muawiya ibn Qurra jële ci Ma'qil ibn Yasaar anna rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam mu ne xaa taxawal imam muslim na taxawal mu di meneen wa hadathanahu mu ne te nettal nañu hadis bi ba léegi kan mu ne Qutaybatu ibn Sa'id di Qutaybatu ibn Sa'id ibn Jamil ibn Tarif moom gën nañ ko gis de ah, ibn Abdillah Thaqafi mawla Abu Raja al-Balkhi al-Baghlani Abu Raja rahimahullah génn àdduna 240 rahmatullahi alayhi an qaala mu ne hadathana Hammad ñëwaan na mooy ibn Zayd min Gisang ndax mooy ñaari taalib imam Maalik yu mag mu Yaxya ibn Yaxya ak Qutayba ñoo ko jële ci Hammaad bul yaakaar ne benn sëriñ kese lañ doon am ah jamais jamais jamais ah mukk mukk mukk mukk voilà kon nag mu Hammaad an al-Mu'alla ibn Ziyaad ngir nañ ko mu delloo hadis bi ilaa jëme ci kan ibn Qurra di delloo xadis bi di ko yóbbu ki nga xam ne Muawiya ibn Qurra min gis sànq ah, léegi moom mu ne raddahu ila Maqil moom delloo na kanta moom itam xadis bi ci ki nga xamante mooy Maqil ibn Yasar raddahu ila nabi sallallahu alayhi wa sallam moom muy delloo xadis bi di ko jële moom Maqil ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala al-ibaadatu fil harj ka hijratin ilayhi Allah <laughs> kon xadis bi nii la ko al imaamu al xaafizu naw al xuseyn nii la ko indi léegi ana ak suñu bunt bi al imaamu nawawi bi muy wax lii mu ne ci xadis bi ci al minhaaj mu ne al harji huna al fitna wal ixtilaat wa ixtilaatu naas mu ne li nga xam ne moom lañ jublu fii ah al harju mooy al fitna mooy jamonoy fitna waaw waxtilaatul umuri naas ak jaxasoo mbiru nit ñi waaw mu ne wa sababu kasrati fadli wa sababu kasrati fadli al-ibaada fiihi anna an-naasa yaghfuluuna anhaa wa yashtaghiluuna anhaa wa laa yatafarragu lahaa illaa al-afraad illaa afraad waaw mu ne nag sababu li waral bariwaayu ngëneel jaamu yàlla ci jamono joojee mooy kër nit ñi dañuy yëgati ci li jaamu yàlla eh da seen affaire sax waaw mooy toog di waxtaane lu jëm ci jaamu yàlla yàlla te da ko def loolu moo bokkul ci seeni affaire ndax li leen yitteel mooy lii quoi mooy caaxaan yi waaw topp bakkan xanaa alquran waxu alhaakumu takaasur hatta zurtumul maqabir <laughs> yéen daal li leen fëkk préoccupé leen mooy xëccoo njëkkante bari walante ku njëkk di jaay ne maa gën a bari la kii mbiru àddina kese noonu ngeen di nekk xatta ba zurtumu keroog ba ngeen xamante ne ci la ngeen di dem di ziyaare bàmmeel yi ñu yóbbu leen fa ngeen faatu ci benn tekki wal iyaadu billah kon mu ne anna naasa li waral lool mooy ndax nit ñi yaghfuluuna anha mais dañuy yëgadi ci li jëm ci jaamu yàlla waaw dañ ciy yëgadi wa yastaghiluuna anha ñu soxlaa lool leneen moo leen di soxal à la place bi jaamu yàlla te mooy li leen li ñu nekk ah <laughs> waaw ay par parloo man képp waaw la nekk ci kaw suuf mooykatu yàlla nag yu mag waaw wala yatafarrahu jamono jooñ nag du du du du jël ay mbiram daal di jublu ci jaamu yàlla képp illa afraad lu dul ñu néew waaw ñu néew ñooñu nag ci borom bi boole eh, Allah kooku yow say affaire romb baax waaw xanaa yonent bay saa saa waxul woon bada al islaamu ghariba wa sayaudu kama bada fa tuuba lil ghuraba mu ne bada al xadis boobu waqad rawa imam muslim yi soloo na ko mu ngi ci tamit al imaamu ahmad ak al imam ibnu maaja al qazwini rahmatullahi alayhi inna ad-diina bada'a ghariban wa saya'uudu ad-diinu kamaa bada'a fa tuubaa lil-ghurabaa ci riwaaya imaam ahmad rahimahullah gis nga diine l'islam bi daa tàmbali tumuranke xam nga lu tax gaa yi nii ñoom ñu am gënil googu mooy ñoom ñoo dellu ca xaal ba yonent bi saa saa nekkoon ak i saxaabaam radiyallahu anhum waaw ndax yonent bi ba muy feeñ jamonoy pëcc xóolu tamit ah lëndëma feesoon fépp waaw ay naxaatekat di wax ci wàllu diine di nax nit ñi ku ko weddi laajal abul islami salman al farisi radiyallahu taala anhu ci dribble yiñ ko dribble nax yi ko gaay doon nax ndax lan bëgg diineem kese waaw waaw kon dribble yi daa bari woon naxaate nit ñi lëndëm fees del suñu boroom yërëm jaam yi waaw ba mu leen yërëmee ba'asa muhammada sallallahu alayhi wa sallam mu daal di yebal sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa ngir mu daal di leen mucc ñi nga xam ne tamit euh, ñoom dañuy nekk ci jamono jii muy jamonoy jaxasoo parce que jamono jooju woo seetloo jamono bi yonent bay saasaan di feeñ daanaka ku nekk ci dëgg dañ la doon dañ la doon waññaa ah. ñi nekk ci dëgg dañ naan diw comme li mu waxoon ne jamono dina ñëw daanaka kóolute dañ koy yëkkati ba nit ñi eh, eh, eh, pour nga gis ku wóor ku raar la dañ naan dëkk saa ngam néewa ko wóor <laughs> loolu ñun toog àggaguñ foofu ah ñu nag ñu ngi ci nag ñu ngi wàcc nag jëm ca waaye àggaguñu ca dëgg la les trahirments sont partout waaw ñu ngi pili le tout Corée du la sud de la terre waaye àggaguñ foofu de waaw am na lu bari luñ ci gis waaw dëkkub trahirment daanaka boo yaakaar de moo tan danga faa demoon <laughs> waaw ñi ci gën a yiis nag ñoo ñi nga xam ne ci côté diini lañ lay jaar ngir mbaal la mooy dañuy jaare li gën a ngir am mbiru àddina waaw ñoom yàquluuna bi diin <laughs> diine ji lañuy la ñuy ngir di defar seen àddina waaw moo tax foo dégg koo xam ne yow ngay ñëw ngeen di wax ay mbir di wax ci benn mbir loo xamante ne kenn laaju ko moom lan la mu commencé naan la man nii damay jàngal alquran damay jàngale diine man sax jàng naa kii ja këriñ sàngam xam naa ko nàngam loolu lépp xam nga lan la ndëgg sërëx la waaw yéen koo laaj bàyyi bañ laaj ko bu buñ la laajee kay wax <laughs> gaa yone saa kenn laaju leen ñuy seede waaw yës sa ñu ngay seede te kenn leen ku demandé yooyu yépp ay caaxaan la ay ndëgg sërëx la bi yaboo nga moytu kooku waaw wóor na boo nee cëpp fépp nag fenn Sénégal ak fépp ci yem waaw yow kenn laaju la la ngay lekk la nga xam ak ci biine xamuñ ko da ngay jënd may jaay da jaay may jënd nga ñëw di ma gëmloo ne man nii ku wóor laa parce que damay ma maa yor daara sàngam wala jaar naa daara sàngam sawaay bio boo nga arrêté ko transaction bi na ko sëñ bi waaw xam naa euh, bu waxee ba pare nga ne ko waaw euh, euh, amaana bu ma ci xalaataatee du ma mën a kii léegi amaana dinaa la woo amaana bu ko defee bu ko woo sax voilà ndax amaana nga dugal ko ndax ñooñu wóoruñu mooy jamono jii nga xam ne mooy jamonoy hërj te jamono yooyu loolu moo tax sëy naa ki euh, daal di woon koy décrire gisoon nañ ko fitig gu gudd alhamdulillah sëy naa Jaafar ibn Abi Talib radiyallahu taala anhu bimu ne ca ba mu demee ca Najaashi la nga xam ne noonu la décrire woon ne nahnu kunna qawman ahlu jahiliya waaw waaw ñun dañoo nekkoon ay nit ñoo xamante ne nii ay ajima réeraakool lañu mu ngi dëgg waaw ñun waa Quraysh mais waxuma la waa si kese waa àddina bi yëpp waaye nag waa Quraysh comme que ñun nga ñu wax loo <laughs> waaw dañoo ne woon ahlu jaahiliya ñoo xamante ne nii ci cànkute lañ ne loolu mooy dëgg nakulul mayta waaw li lekk li nga xamante ne nii mooy ay eh, eh, eh, ay ay ay midd kunna qawman ahlu jahiliya na'budul asnam d'abord di jaamu xërëm yi wa nakulul mayta wa natil fawahish waaw lii wa am bi <laughs> non seulement ñu doon jaamu xurum waaw hubal manaataaki isaafaki ak ñoomi naa ila lañ doon jaamu loolu lañ fi nee woon <laughs> waaw ba pare ah di lekk li nga xamante ne nii mooy midd ay lu yàlla ndax yàlla euh, lii dagan naam daganul suñu yoon newu ci waaw waaw eh, xalaal yooyu eh, gaa yi boo neexal bismillah bu dee gaa yi la léegi <laughs> boo nee bismillah rek doy na wal iyaadu billah yoo ñeme yàlla yow lay nekk nekk ba pare mu ngi mel ni nga ñëw di naan sàngara naan waxal bismillah <laughs> yow da nga <laughs> mooy problème bi c'est pas est bismillah ou pas waaw naqulul mayta wa naqtil fawaahi ñuy dëkke njombateef yi yu ñaaw yi ci wàllu sëyëg lépp nga gis gaay daal libertinage moo fi dim siiw waaw ay lan mariage yi lan yu tardé yooyu mooy lan mais yéen daal yéen tardé yooyu fu mu xewati ah yow déterminé nga ne sopp nga ko sopp na la mais nekkal leen ko ci seen yoon dajee ne yoonu kana ci ne seen mbir la célébrer l'amour loolu lañ lay wax wal iyaadu billah wa naqtil fawaahish wa naqta'ul arham ñuy dog mbokk yi xoolal léegi alal ah, alal a leen noonu lañ meloon alal détecteur na jikko képp la ci ñoom dañoo yéesoon rek <laughs> waaw waaw di dog seen mbokk yi ndax mbiru àddina seen mbuumu njurukaay yi wanu jiwaar di ñaawe suñu dëkkandoo yi bon dëkkandoo kenn respecté dëkkandoo gars yi daal seen bakkan lañu ñu respecté seen ñoom daal fii ta'zimi anfusihim màggal seen bakkan fi ne ay dëkkandoo xaq dëkkandoo bon bon wa yaqulu minna al-qawiyyu ad ki nga xamante ne moo am kàttan ci ñun di lekk mooy ku man fa duma sa moroom duma ku am doole jaay ko ko ñëw doole waaw kon lii nii mooy li nga xamante ne looloo fi yonent bay saa saa fekk ñi nga xam ne nag jamono jii dañoo ñëwaat dundaat lu mel noonu loolu moo tax yonent bay saa saa ne fa tuuba lil ghuraba bada al islamu ghariba l'islam de tàmbale na ci tumuranke wasa ya'udu te xel naa dellu ghariba kama bada ghari comme ni mu tàmbalee woon ghariba dekk ko fa tuuba ndaataa tëllëm fa tuuba sajaratu tuuba garab googee kañ kay kerloo kañ kay kerloo te dafa ne ca biir ajjana ñooy lan al ghuraba ñooy tumuranke keroogee ndax ñooy nekk ci xaal bi yonent bale saa saa ne woon Allahu akbar ah <laughs> ñooñu seen bët dina seer waaw Allahu akbar ñooñu dinañ am aljana Allahu akbar dinañ am ay xiiwal fa tuuba lil ghuraba ñooñu nag ñoo mel ni ñi yonent bi alayhi salaam ne al ibaada jaamu yàlla fil harj ci jamonoy faatu jamonoy reyante jamonoy pëccëxoo ndax yonent bi alayhi salaatu salaam dane woon Eh, eh, eh, Seydina Abu Hurayra radiyallahu anhu mu ne yataqaarabu zaman wa yanqusu al-ilm wa yulqa ash-shuh wa tadharu al-fitan wa yakthuru al-harj qaalu ya rasulallah sallallahu alayhi wa sallam ayyumahu qaal al-qatl al-qatl waaw <laughs> fekk Yonent bi saa saam di wax bu jamonoy waaj a tukki mu ne yataqaarabu zaman boroom xam-xam yi wute ci lu bari yataqaarabu zaman li colante bale saa saam jublu ñii ne mooy réer mooy mooy ignorance <laughs> mooy daj daanaka gars yi dañuy nekk masse ni ñuy nekk masse ci ñàkk xam dara ci seen wàllu diine waaw képp koo yaakaar ne moo la tan da koo yaakaar képp même bu dee ay mbaxanaam kawe na babu sam yi liis naak yëpp yéere yaak ak ña ko dar waaye xamul dara waaw yii ba ko nit ñi commencé di ci mos bari na mais yeneen saa sam bii muy wax day ñëw ba li nga xam ne nag waxuma la këne day bari kese de mais day nekk daanaka suuf si doo masa doo xaw a teg fan sa tànk lu dul looloo fay xew lu dul jamaa amut niiw comme la mu waxoon ne dina ma laa laa tazaalu ta'ifatun min ummati dañul benn booroo ci sama xeet di féete kaw di nekk ci li ma ne woon ba ni nga xam ne ci la leen dëgg di dikkale waaw ñoom ñoom bu seen saabi jot ci kaw loolu la leen bi fekk ci dëgg mais ñoom ñu néew a néew a néew la ñuy doon keroog ñooñu taxul ñuy wax loolu mooy jamono jooju la <laughs> waaw mooy daanaka gars yi dañuy nekk maas ci wàllu ñàkk xam dara rek xamuñu dara de waaw am ñu ne noo loolu liñ ci jublu mooy seen dund yi mooy gàtt waaw am ñu ne noo mooy bis yi la borom bi di rot ci barke yi mais bés yi day gaaw comme la nent bay saasam doon wax ca xadiisu dajjaal ba waaw nga xam ne <laughs> at mi day mel ni weer weer bi mel ni semaine waaw semaine bi mel ni bés tellement mbir yi day gaaw benn barke bala borom bi rocc ci bés yi ak at yi dundu nit ñi du am benn barke waaw mais loolu tamit xaw na yàgg naa commencé mais daj gi daj gi mooy mu daj loolu la yonent way saa saa du wax bu àjjuna ji waaw mu leer na danga naan man am nay temps li ma mënoon a def ci sama journée léegi loolu dafa mel te pourtant bàyyi day góorgóorlu ne tey kii mais après zéro cherttt moi quoi li ma prévoir ne dinaa ko def yëpp naada duma ko ci man déedéet waaw yataqarabu zaman kon jamono ji day jege ñaw <laughs> jamonoy nit ñi waaw boo am na ñeneen ñu wax leneen waaw wa yanqusul ilm te loolu mooy conséquences yi bi yi nga xam ne lii ay ay ay kii la ay ay ay ay ay relation de contiguïté la effet ah cause à effet wa yanqusul ilm xam-xam daal di wàññeeku xam-xam ak a wàññeeku jamono jooju xam-xamu diine bu leer daanaka doo ko xaw a gis ku ko am dinañ la jayal ay nit nag di leen ko tuddal mais bu la yàlla ubbee ci xam-xam tuuti bés boo leen déggee da ngay am kersa yow yow da ngay am kersa wa yulqa shuh waaw xolu nit ñi ñu sànni ci ak nay gu ànd gu bëgge xam nga buxlu daa am mooy ak nay ashoxo nag moo gën a tee particulier waa ji nay ba pare teg ci budde waaw wal iyaadu billah wal iyaadu wallahi billah léegi nag yonent bi saa saam teg ci ne wa tazharul fitan fitna yi nag daal di ubbeeku daal di commencer nag pilule fu nekk waaw moom daal mu nekk benn boîte boîte de boo xamante ne nii bonjour les fitna waaw ah gisoon nañu <laughs> ah yusbihu ar-rajulu musliman ah wa yumsi kaafiran wa yumsi musliman wa yu wa yusbihu kaafiran yabi'u diinahu bi gharadin min ad-dunya ah waaw <laughs> muy baadiru bil a'maali fitamin kal-layli al-muzlim waaw gaaw leen ci jëf yu baax yi balaa fitna yoo xam ne ñu ngi ñëw ci seen kanam mel ni douze ay vague yooyu mel ni lëndëm xaru lëndëm gu lëndëm googu parti lëndëm googu la jël këpp ko sa kaw doo xam foo jaar doo xam ne lu xanaa day niroog la borom boo xool rek idaa axraja yadaha lam yakad yaraaha allah sawaay bu yëkkatee loxoom daanaka du ko xaw a gis waaw ndax lëndëmaay gi nga xam ne moom lañuy ñuy nekk ci àddina bi te lëndamaay googu du ay projecteur sinon bu dee ay projecteur léegi la àddina bi gën a leer ci ay projecteur ki lamp waaye lëndëmu leer lëndëmu ngëm yàlla gu ñu ñàkk waaw ak kufroo ko juhud ak mooy yàlla goo xam ne c'est systématique ak maa tay goo xam ne ci la gaa yi nekke ba daanaka dootuñu ràññeeti sax lu baax ak lu bon waaw li baax mooy li seen ànd ak seen bakkan mu ne wa tazharul fitan wa yaksurul harj waaw li nga xamante ne ni nag mooy alxarju bari ñu ne ko xaalu saxaaba yi ne ko waa ya rasulallah yonente bi alei salaatu salaam waaw ayunnuhu waa loolu mooy lan <laughs> qaala alqat qatlul qatl mu ne alhardi mooy alqatlul qatl hadis kon loolu boo seetloo ku nekk nag boo ci parce addina bi léegi affaire bi du fépp a mel nii waaw alors que lii nii hadis bii ñu génn nii bu Seydina Abu Hurayra bii wa yakturul xër ñu ne ko mooy lan mu naaw xatlul xatl loolu ñëwagul waaw loolu dina bari ñun bari na kay bari na mais léegi léegi da ngay gis ne di nga gis gox yoo xam ne amul xam-xam nga dem feneen foo xam ne ah xam-xam nag am na fa nag waaw mais boobu mbir yi day daj laa la wax mais li imaamu Nawawi indi hadith sayna Maqil bi al ibadatu fil gi mooy képp koo xam ne dund nga tamit ci jamonoy pëccëxoo comme leen imaamu Nawawi wax jamonoy ñàkk a soxlaal soxlaal diine amaluñ ko benn solo ludul de noom bu dee ngir puukarewu ak ay cérémonie yoo xamante ne ci turu diine lañ koy woowe mais yi dara yàlla lépp lu yonent bay saasaam bi tere dafay fay fekk seen yoon naw ci boo jëlee sax deen ko fàttali yow la ñuy meret bëgg laa bantal wala boog yow ñu daal lay faat kooku dund na jamono alxarju même bu dee bokkul ak bu mag ba waaw daanaka du xaw a am ku ko dimbali ci dara ci diine kooku ci xurabaa uy la bokk ci ñi nga xam ne dañoo tellu xaal ba yonent bay saasaam newoon ak saxaabaam biir mag waaw alhamdulilah taxawoon ne jullit ñi rek daa jafe woon waaw kuffaar yi wër fu nekk comme ni nga xamante ne nii noonu la weññi di sëqatoowe màngo boo xam ne dañ koo macc ba ba des lu suukar ñu sànni ko ni ñu koy muure noonu lañ muure woon jullit ñi waaw suti ci seen taw rek dina jamono mooy jamono jam na naan jamono dina ñëw jaamu yàlla ak ñëpp xal ñoo yem waaw ñu nga xal charbon boo boyal bam xonq fur nga tàll nga tàllal sa loxo jàpp ko nëpp ku téye ko noonu muy lakk sa der bi te doo ba jaamu yàlla day jege jamono jooju ak loolu képp nag ku yàlla nag toolu mel noonu fa nga ne gox la boo xam ne ci goxu l'islam yi wala ci goxu àddina bi li yoo fa xew mais loolu lépp teewul tegu ci sunna yonent bay saa saam yàkku hijra ñëw ci yonent bay saa saama yëpp waaw ndax ñamu daloon ba suñu borom yoonalee hijra dañoo jóge bàyyi kër bàyyi alal te loolu mooy jihaad bu rëy waaw bàyyi say commerce lépp dogoog lépp dem ci yonent bay saa kii nag dafa dogoog lépp ndax bu bu bàyyee la ay mbokkam ne. waaw nekk ay faction nekk ay kuréelu caaxaan daanaka ñëpp lool la nga nga pare bu boobaa nag il faut nga am carapace bu diir de <laughs> yaakaar nga ne nit ñi di nga soreek ñoom loolu te flèche yi duñ la sa yóbbante ay flèche ci seen làmmeñ yi waaw yaqdhifunaka bees na la jam ci seen làmmeñ yi ñenn ñi buñ ko manee seen yaram yi lañuy ñuy dal waaw ba pare yow da ngay mel ni ci dëkk bi nga nekk mais mel ni dëkkoo fi ay mur dëkk dëkkal waaw ndax lépp lu ñu nekk manoo ci bokk seen xew yi day yées a yées a yées yées ba yow manoo ci bokk bu la yàlla ñoree même xattaa li ñuy woote ci diine sax dañ koy woote mais yow bu dee yàllaa la ñor sunnaa yonent bay saa saab wallahi manoo ci participer manoo fa dem toog rek di assister di xool manoo waaw tellement c'est le pëccëxoo en chef waaw alladina ittaxadu diinahum lahwa wa la'iba wa gharratuhum alxayatu dunya ñi nga xam ne daal seen suuma win seen diine gi nuñ ko mujj jàppe ay folklore ak yu sérieux yi ci diine buñ koy def c'est du folklore akum po léegi nag wa àddina gu jege gi te gaaw a jeex te doyat di daal di leen wor waaw loolu day tax yow doo fa sax mën a dem même li ñuy woowe diine sax da gis ñu ne lii de conférence religieuse la mais yow boo ñëwee bu la yàlla ñoree ak yonent bari saa saa wallahi doo fa toog waaw wallahi doo fa toog parce que yonent bari saa saa mi ñu ne moom lañuy ñuy defaral mbir yi moom ci boppam bu fi ne woon du toog ci jataay boobu te képp ku ko tudde loolu ba pare di def loolu yow mere na la waaw parce que usurpation nga def mooy woo nit ñi ci mbir ñu ñëw ngay def leneen te kat affaire bi mooy nit ñiy wuyu ci ñoom xaaruñu woon lu dul li nga xam ne moom lañ fekk gaa yi di nekk ci caaxaan ndax xamante ne moo tax bu la yàlla ñoree yow dangay ngay da seen biir waaw ba doo fa mën a ne waaw waaw kon nag képp nag koo xam ne malgré fitna yooyu waaw di la xooye alal gi di la xooye bari mbaywe am ay àndandoo surtout bu dee xam nga am nga xam-xam ñu naan la defal ni ñun waaw boo ñëwee ñun ndax ñu ngi bëgg a marchander sa diine waaw te xam nañ ne am nga loo yor da leen di gêner il faut ñu bë ñu ñu ñu jënd la boole la ci seen groupe yi waaw waaw di la jaay ne waaw <laughs> ngir nga nga am loo leen di xoole bokk ci ñoom yaa saalihu qad kunta fii naa won qabla hada <laughs> yooyu lañ lay dóor <laughs> waaw la gaay waxoon sayyidina saalihu alayhi salatu wassalam mooy jaar la nag ci côté sentiment yi tamit ah yow Salih de lii de boo ko woowee dinañu jaax boo ko woocee de dinañu jaaxle waaw qad kunta fiina marjuwan qabla hada yaw de yow bokk jën yëpp gone yëpp yow lañ gënoon a am yaakaar ci yow sa avenir waaw ah atanhana an na'budu ma ya'budu aba'una ndax nag da ñëw tey indi lu bees di ñu tere ñu li nga xam ne moom lañ fekkoon maam ak baay baay ak maam lañ doon jaamu doon ci boobu doon ci nekk ak seen ngëm-ngëm ya nga nañ lañ ko ba ah yooyu yëpp dinañ la ko jéem a baajee <laughs> ngir nga fekk ci leen waaye tiens bon yaa nekk ci dëgg ñoom ay caaxaankat lañ wallahu taala alam kon lii ngëneel gi ci nekk leer na waaw yonent bay saa saa nee na kii tenir bon ci jamono yooyu tegu ci li nga xam ne mooy alquran ak sunna mooy li fi yonent bay saasaam ne yow borom bi da lay yëngati ci darajaay ku hijra ñëw ci yonent bi alayhi salaatu xam nañ fadlul hijrati fil islam fadlu al hijra ci ah l'islam loolu xam nañ ko du ñu léegi wallahu taala kon nag ci kaw noonu ci la ñu jeexale xadiis bi ci la ñu jeexale bunt bi kon bii di ñëw ñu daal di jël li nga xam ne mooy xadiis bi ci teg chapitre bu dernier bi nag